qaala rabbi nsurnii bimaa kaddabuun kon ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci laayab fanweer bi ak juróom-ñeent kon ginnaaw yonent ba nga xam ne moom la wax ne moom la yónni woon ci nit ñoo ñële ñëwoon digli naaw seydinaa nuux alayhi salaatu wassalaam te boroom xam-xam yi daal di wuute ci ñan la ñépp nag dañ ne woon waa aad la waa kër seydinaa huud alayhi salaatu wassalaam waaye waxoon nañu la yeneen ñaari wax yu ci am léegi bi ñu waxee li ñu wax ba pare léegi qaala moom mu wax ne rab e eh, yow sama boroom daal di ñaan tàllal loxo boroomam daal di koy ñaan nii waaye waaye rab waay rabbi nii boroom bi yal nag ma dimbali mooy comme rek la Seydina Nuux waxoon bi ma kazzaboon ci sababu li nga xam ne moom lañ ne waxuma lu dëgg weddi ma ne loolu amul loolu nag laa bëgg nga daal di may dimbali qaala suñu borom ne ko amma xalilin ne ko léegi rek la yusbihunna naadimin mooy ne baax na sa ñaan kay nangu naa ko mooy li leen dese mbugal mi ñëw bareetul léegi rek la yusbihunna waat naa ne dinañu mujjee dinañu xëy naadimiina ñoom ñépp di rëccuran moo tax gëmuñu la woon de fa axadathum sayha ci la leen xaacu ma daal di dale mooy malaaka mu ñëw xaacu seen xol ya daal di xar loolu mooy li nga xamante ne ni moo tax ñenn ñi ne waaye ñii waa kër Seydina Saalih la waay ndax ñoom la boroom bii daal di mbugale nii waaye it ñeneen ñi ne waa kër Seydina Shuayb it même bu dee ne ca tàngoor wa amoon bañ defal leen wu ñu aw xiin ñu ñëw foofu sedd ñu dem ca gannaaw ñu ñëw ca suufu xiin ma waaye après am xaacoo leen faat ñu ne moo tax ñooñu ne kon man naa nekk tamit waa kër Seydina Shuayb alayhim salaatu wassalaam waaye daal lum ci man di dem fa axadathum sayhatu xaacu ma daal di leen jàpp ni mbugal ma leen alak bil xaq ci dëgg mooy lañ leen doon wax mooy nañu xam ne lii du ay reeb de ñu daal di maatu ñu faatu ñoom ñépp bi faja'alnaahum ñu daal di leen def ghusaa am mbóob lañ leen def mooy ne dañ leen a def lan mbóob mooy mooy ñax yooyu nga xam ne di ñu yuuxoo li malaaka mi yuuxoo seen xol yi xar mooy ne dañoo mujj mel ni ñoo xamante ne nii am bopp la niru boo leen gisee ma ñax mu wow moo mële loolu lañ mujj mel moom la ne ma def leen rusa ñu nekk ñoo xamante ne ñax mu wow moo ware fa bon dan ak sori fa bon dan soskare ak sori lil mi ñeel na mooy sori yërmande borom bi sori li nga xamante ne nii mooy mooy péeyam yi xaw mi ñeel na gaa yi nga xamante ne nii waaye sori ci lan ca biir samara xaw mi zalimin ñeel na nit ñi nga xam ne ñoo doon bokkaale tey weddi seen borom tey tooñ seen bopp suñu boroom nag di wax ñeneen ñu ñëw mu ne summa ginnaaw ga anshana ñu daal di indiwaat fi ñeneen qawman xurunan yeneeni nit aaxarina ñeneen ginnaaw ñii nii léegi nag lan moo xew maa tasbiqu mu ne nag lii moo xew maa tasbiqu gis nga ne leneen du jiitu min ummatin amul benn xeet benn peuple benn nit ñoo xam ne ñu tax ñu mas a nekk ci kaw suuf ñoo xamante ne maa tasbiqu du jiitu mukk min ummatin ajalaha mooy ne amul lulul mooy euh, euh, dëxel ba ko borom bi def non loolu moom wanu ko mënu koo jiitu wamaa yastaxirun te kenn du leen yéexu mooy gis nga mbugalum bi bu accès mooy bu ñu waree faatu amul ñu leen koy ñu war a faatu borom bi décrété woon waxoon na ñoom ñu ngi war a faatu fii ak at mën di ñëw mooy daa ñaari at kenn mënu la fexe ba ñu faatu laata ñaari at yooyu waaye wama yastaxirun te kenn tamit du leen yéexale mbugal mi bu ñëwee mooy kenn du ko puus repousser déedéet loolu du am summa kon ginnaaw gi arsalna ñu daal di yónni ay rasulana suñu yonent yi nag ginnaaw ñii mooy yonent yàlla nuux ak yonent bii ñu la wax moom daal di gaa yi daal di suñu borom nee na kon mën di feeneeni nit ñoo xam ne kenn jiituwu ci sab app waaye bu sab app jotee kenn manu la fexe fexe fexe yow ba yéexi app bala borom bi tegal moo tax génération yi gis nga nit ñi ni ñu amee durée de vie nga jekki ñu naan ah diw espérance de vie wam de lii la mooy ni mu amee durée de vie ci machine yi noonu la amee durée de vie muy espérance de vie ci nit ñi nga xam ne nit ku ne boo ne dudd juddu na ñu ngi xaar kañ lay dee waaw auteur buñ lay wax bindkat bu ne nit ku baax ku ne ku ñuy nettali te dundatul yaa ngi xaar ñu wax la kañ lay faatu léegi nag mooy mbir mi loolu noonu mu mele noonu nag la la la xeet yi mel noonu la par benn benn ñoom ñëppay faatu te kenn du ci jéggil desal ba borom bi daal di woon teg doo ko jiitu waaye doo ko wàññi doo ko wow doo doo doo ko mu ne summa ginnaaw gi arsalnaa yi ñu yónni rusulanaa suñu yeneen yonent alayhimu salaatu wassalaam tatra ñu nekk ñoo xam ne nag di toppalante mooy ku dem rek kullamaa jaa ummatun rasuluhaa ku dem rek borom bi ba alak ña ngi gaay weddi la borom bi alak leen indiwaat keneen mu ne kullama jaa ummatan rasulaha mu ne saa su ne saa bu ab yonent daal samam ndaw dikkali yonent bu mën a ñëw dikkal na nga xam ne ñoom laa leen yebal ci ñoom kadzabuhu gaa yi daal daa mel ni mooy comme lam waxoon rek atawaasaw bé ñi ñoom xanaa dañu koo dénkante mooy ne dañ koy weddi na mu gën a gaawee waaw gaa yi kadzabuhu dañ koy weddi fa atba'na ba'dahum ba'da ma tofale daal di teg te daal daal di daal di daal di suivre mooy teg mu topp atba'na ba'dahum lenn li ci ñoom ba'da ñeneen ñi mooy ne ku weddi rek nga yi ñu woo la nga bañ ma daal di lay mbugal keneen ñëwaat ku defati noonu rek ma defaat noonu mooy fay noonu na fay noonu tomodu na wa inood tomodu bu ngeen delluwaatee ca la ngeen ne woon rek ñu dool la ñu delluwaat kon boroom bi daal ñi fi jaar daal lii la gars yi leen di woo ñu nekk fi di caay caay di weddi ba bésu mbugal mi jox suñu woroom ne ma mbugal leen di ñeneen ku fi ñëw rek weddi ma def na loolu le fay wajalnahum ma daal di leen def ahadith ñoo xam ne dañ leen di nettali naan tey waaye xeet sàngam di nekkoon nañu fi ñoom de ñoom lañ bëggaloon jamono yële atum sàngam ma waaw xeet sàngam deysaan seen kër yaa ngoo gëla seen dëkk waaye comme ñooma rek waa samut fa bondan toskare fa bondan ak sori yërmande borom bi tabaraka wa taala li qawli qawmin la yu'minun ñeel na nit ñi nga xam ne duñu gëm dara ak looleen mën a yónni mu ne summa ginnaaw ñoo ñele arsalna yebal Muusaa yonent ma nga xamante ne nii moom la ñuy wax Seydina Muusaa ibn Imraan ala nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wassalaam wa axaahu ak ki nga xam ne mooy frère am ba di mbokkam ma Haaruuna di Seydina Haaruun alayhim salaatu wassalaam bi aayaatinaa ci suñu laaya yu leer ya ma leen yónni woon nag wa sultaanin mubiin ak lay woo xam ne wu leer nañ preuve yu leer yu war a tax ñu jaamu ma fan laa leen yónnee ilaa firawna ca waaja nga xam ne moom lañ doon wax wa malaihi ak gàngooram ga ak assemblée ba gaa nga xam ne ñoo ko doon jàppale ca ca ca yorgam yoroon Égypte fastakbaru ba mu leen dikkalee ñoom ñaar ñoo ñëlee alayhim assalaatu wassalaam fastakbaru gaa daal di waa yow waaye yow daal di rëy rëy lu wakkaanu te ñoom nag dañoo nekkoon xaw man ay nit ñoo xam ne ah lii ne ñoom dañoo jombale woon seen bopp waa di jaamu koo xamante ne nii waaye yow ma di jaamu koo xama di topp boo koo xamante ne jaam la ni ñoom waaye fastakbaru dañoo rëy rëy lu wakaanu xawman ñu nekkoon nit ñoo xam ne ah lii na mooy boroom bi maa leen defoon ñu féete woon kaw ña nga xam ne ñoom lañ jiite woon ci doole ak seen jamono ah lii na xam nga waxoon nañ la istakbara ak ak alim bu ñu dajee mënuñoo tekki la même chose loolu moo tax ba Iblis doon wax ba suñu borom doon ko wax naan ko astakbarta waa Iblis maa manaaka la tere nga samay ñaari loxo astakbarta ndax da ngay rëy rëy lu am ah kunta minal alin wala da ngaa bokk ca ñu kawe ñoo ñële yoolu la mooy ne istakbarta foofu manu la tekki li alin di tekki moo fii benn la suñu waroon ne fastakbaru dañoo rëy rëy lu wa kaanu te ñoom ñooñu Firawna ci gaayam ñoo ñële nga xam ne ñooy waa assemblée ba mooy ñi nga xam ne ñoo yoroon cour bi nga xam ne ñoo yoroon nguuruk ñoo ñoomin Haman gaayoo yële ñoom gaayoo yële ak ñoom xaarun ñooñu nga xam ne ñoo yoroon côté alal ji dañoo newoon nit ñoo xamante ne nii aliin borom bi moo defoon ñu féete woon kaw ñeneen ñi waaye dañoo defoon ñu féete woon kaw ci di rëq ndigg ci loo xam ne teguwul ci yoon ñi nga xam ne ñooy waa banu Israël ñooñ lay wax noon ne aliin ñoo leen féete woon kaw ci côté boobu ndax ñoo jiite woon mbir yi ba pare di leen jaamloo ci guddeeg bëccëg def leen ay jaam ñenn ñi moom ñu leen di jaam loo noonu kese kon nag fa qaalu gaayu Firawna ak gaay mi ne an nu'minu waaye ñun ndax dañ fay nekk di gëm li basharayni di gëm yoo xam ne mislinaa comme ñun la ñun ne daal ñun ak ñooma yem qawmuhuma te li ma ci jaaxal kat ñun daal les gars de Firawna ñun ñii daal ñun daal li ñuy jaaxal mooy ne naka la ñuy di gëm koo xam ñaar ñoo xamante ne nii ñoom kat wa qawmuhuma ñoom ñaar kat seeni ñoñ lana abidun suñuy jaam lañ mais loolu mooy ñoom ñii suñuy jaam lañu ñoom ñoom ñaar ñii suñuy jaam lañ ndax ñoom fi ñu bokk ñépp ñoo leen masa moom def lan ñu nekk suñuy jaam di ñu liggéeyal fii nga xamante ne ni mooy misra gi égypte gi di ñu fi lakkal suñu mbuur yi mburu yi di ñu fi tabaxal suñu pont yi di ñu fi tabaxal suñu pyramide yeeg yooyu yépp mais léegi ku ku bokk ci ñoom mooy moom ñoom jaam lañ loolu leen bëgg a wax ñoom bu dee seeni ñooñ ñépp ay jaam lañ ñoom ñu jóge ci ñoom mooy ko ñoom ay jaam lañ naka lañ ñuy toppe ñun ñii nga xamante ne garmi pire Firawna kan mooy xool di wax koo xamante ne ci askan bàyyi fi Firawna gaayam yi waaye naka la ñuy toppe di ànd ak di gëm ñaar ñoo xamante nii kat li ñu ci jaaxal mooy seeni ñooñ kat ñoom ba léegi dañu nekk suñuy jaam fa kaddabuhuma ca saa sañu weddi leen ne leen waxu ngeen dëgg de wal iyaadu billah fa kaanu minal muhlakin suñu boroom ne nag moo taxit foofu fa lañu bokke ma boole leen ci ñi nga xamante ne nii ñoom laa alak ñoom laay alak ak ñi fi jaaroon ñépp mu ne walaqad te dëgg-dëgg aatay naa joxoon nañu Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam alkitaaba téere ba di tawraat la'allahum yahtadun bu ko defee ku ci téye rek buñ ci doon téye di gindeeku waaye Firawna moom da sànni fële